al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi beneen buntu boo xamante ne nii bu bees la waaw muy chapitre cent quarante sept waaw il est une heure quarante sept chapitre cent quarante sept il est long waaw oh, yow mu sàppi waaw ma ne la ci yow ci suñu gaawu bii laa waaye il est une heure quarante sept waaw ñu ngi chapitre cent quarante sept bi léegi waaw waaw tolloog la huit Rabi' al-Thani mille quatre cent quarante muy samedi douze octobre deux mille vingt quatre ci atum grégorien kon nag chapitre cent quarante sept <laughs> waaw waaw at-tafaa'ul al la ñuy def nii nga naan man yow su xooloo <laughs> mu ne kon ah kon mu ne mu ne albaabu albaabu mooy chapitre cent baabu ma yaquluhu man aysa min xayaate mu ne baabu buntu maa yaquluhu li nga xam ne moom lay wax man ki nga xamante ne nii aysa mooy dem na ba ñàkk yaakaar ñàkk yaakaar min xayaatihi ci dundam mooy pas ñàkk yaakaar dans le euh, but de salit waaye dem na ba xam ne moom day génn àddina dem na ba xam ne moom day génn àddina waaw li ëpp ci njortam mooy dund gii da koy quitter waaw nit ku nekk nag war ngay fàttaliku loolu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah la borom bi wax dee leen suuraale bi peet seen borom ngir waajal bés bi nga xamante ni nii ci ngeen di wuyu ji ci la ngeen di delloo wax naa la du yaay delloo ah. kan moo ñëw deewal boppam non dañ laa dañ laa yóbbu laa wax sinon gars yi boo leen joxoon choix fii la ñuy des waaw yonent yi alayhimu salaam képp ñoo am choix dem waaw abo am mu wëy bi koy nent way saa saa waxee keroog ci almeeru Baqiya yi waaw ne ko xuyirtu man dañ maa tànnloo bay na diggante ma des fii dund lu ma neex summal janna wala ma dem daal di dajeeg sama borom wal mu ne ko oh yonent saa salaam mais tànnal la dund fii ba neex la après dem mu ne ko laa ya aba muwayhiba ne ko déedéet ya aba muwayhiba inni ixtartu liqaa rabbi waaw man yonent way saa saam tànn naa dem dajeeg sama borom yonent bi yonent yi comme Sayyidatu Aisha wax ma ne déggoon na yonent saa saa doon wax naan amul benn yonent buy génn àddina lu dul ne dañ koy tànnloo malakul mawt day ñëw ne ko ah sa borom de app bi mu la defaloon kii na léegi nag yow yaay xool moo tax Seydina Adam ne woon alayhi salaam bi malakul mawti ñëwee <laughs> mu ne ko mais yow da ngaa yàkkamti man dese naa soixante-dix ans mu ne ko xanaa da ngaa fàtte yow yaa jëloon soixante-dix ans yi may ko sa doom Daawuda parce que Seydina Adam alayhi salaam borom bi da ko wan doomam yi ñun ñun ñii ba ci ñu mujj ñëpp ñun ñëpp ci biir. waaw mu ràññee ci ak gis koo xam ne da ko ñeewante loolu gis kii yoom ba pare gis li mu am ci ak lu tuuti la mu ne yàlla mais borom bi mais ci lii nga ko def mu ne ko ah mu ne ko mais mën naa koo may samay at mën naa jël ci samay at man jox ko mu ne ko waaw waaw boo bëggee mu jël soixante dix ans jox ko damay naa ko sama doom ji di Daawudu alayhi salaam baayu Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam malakul mawti di ñëw Seydina Daawuda alayhi salaam non Seydina Adam na ko yow da ngaa yàkkamti dese naa waaw man dese naa yàq mu ko ah xanaa da ngaa fàtte fa nasiya Adam fa nasiya zurriyata Seydina Adam fàtte loolu la nga xamante ne nii waaw waaw oh moom la. digle woon ak dige woon ak boroom waaw bam ko defee nag ah ak njabootam daal di fàtte waaw walla ñu ne insaan lañu fàtte woon na ne may woon na <laughs> may woon na ci at yi asam yii nga xam ne moom la ko boromam defal maye na ci yàpp waaw hadis boobu da ngaa bëgg a xam bim nekk yow fay da nga dégg laa wax ku yut xam-xam da ngay nekk koo xamante ni nii da ngay yëg li sax <laughs> waaw léegi euh, muy sëy na al imam Abu Isa léegi xam nga kan la kon jeex na ba ma la ne Abu Isa waaw Muhammad ibn Isa ibn Zawrada at-Tirmidhi am na ci riwaayam na ne quarante ans la woon sittina sana dana laaj borom bi ne ko waaw uñ ko wane mooy mais kii nu moom loo ko defal mu ne ko sittina sana soixante ans laa ko may mu ne ko bee borom bi yokkal ko ci sama jëlal ci samay at man quarante ans nga defal ko <laughs> waaw bi malakul mawtu ñëwee mu ne ko ma ah man defewuma quarante ans <laughs> mu ne ko ah ndax joxoo ko woon sa doom ja Daawuda waaw <laughs> waaw joxoo ko woon sa doom ja Daawuda Seydina Adam daal di fàtte la ko eh après mu daal di mu daal di dem allahu akbar allahu akbar moo tax looloo ma juum la mooy quarante la plus trente yi mu ko defaloon waaw waaw non soixante soixante soixante du soixante dix soixante voilà soixante plus quarante waaw kon nag loolu lu ama am solo la kon eh, loolu lu ama am solo la loolu mooy eh, eh, riwaaya Hmm? Eh, yi nga xam ne imam abu ibn abbas it na ko boo demee ci musnadu al imamu ahmad ibnu muhammad daal dina koy nettali même sa agi la wax ñaata la am yàlla loo defal kii en ah, borom bi mu ne ko soixante ans mu ne ko mais yokkal ko ci samay at mu yokkal ko quarante muy soixante plus quarante égale cent ans waaw léegi nag mu ngi noonu voilà kay xamal ko loolu après nag eh, mu daldi eh, eh, xam ne kon lool la waaw ndax fàtte ñépp ay fàtte waaye nekkul ne daa bañoon a def sinon moo tax Sayyidatu Aisha liñ doon wax radiyallahu anha ne yonent bi saa saa loolu dégg mu naan amul benn yonent buy génn àddina lu dul day dañ koy tànnloo léegi buntu bii nii nii hadis bi fi imaamu bi indi hein te mooy même hadis bi rek te gis nañ ko fan yee bi Masruq ibn al-Ajda' Abu Aisha radiyallahu anha hadis bi nga xam ne moom lañ gisoon mu naan mu ne sayyidatu Aisha dane hein mu hadis 902 wa anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yu'awwidu ba'da ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqulu allahumma rabba an-nas adhhib al-ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an laa yughaadiru saqama xam nga hadis boobu waxoon nañ la ne sayyidatu Aisha dane bi yonent saa salaam feebare nag falammaa saqula bi mu feebar bi metti lool ma téye loxoom ngir defal ko ko rek mu xëcc loxoom ma dégg ko mu naan allahumma ar-rafiq al-a'la waaw mu ne ighfir lii waaw yàlla yàlla nag ma jéggal wa alhiqni bi rafiq al-a'la voilà boobu hadis boobu muy waaw ci ay version bo sauf que mooy même nettali bi lay wax mooy bi yonent bi saa saam te mooy nettali bi ñu bu Seydina Ali ibn Abi Talib feebar boobu la woon mooy feebar bi yonent saa saam génne àddina voilà waaw mu ne après ci laa xamee ne kon ma ne kon yonent saa saam kon ñu ngi ko doon tànnloo dañ ko doon tànnloo mu tànn kon ar-rafiq al-a'la assemblée ba gën a kawe àndandoo ba gën kawe la compagnon suprême mooy àndaaleeg boroomam ak waa al malawul ala kon li nga wax mooy wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dañuy delloo sinon ku yàlla faat ku ne amoon nay projet yu mu bëggoon a def waaw am na lu bëggoon a lu naaloon paree bu ko yàlla rey ko bu kenn yaakaar ne say projet yow yàlla da lay bàyyi ba nga jeexal say projet non doo jeexal ndax fa ma qada arbun illa ila rabb waaw amul benn projet bu dul bul jeex lu dul ne dangay jàll ci beneen kon nag loolu lu ama am solo la kon al imaamu waaw kon ki nga xam ne kon mooy ki nga xam ne dem na ba jàpp ne moom daal lépp ci njortam daal ah, mooy day wuy ji boroomam kooku lan lañ ko lan lay wax waaw lan lay wax waaw mu indi fi ñaari xadis la indiwul ci bunt bi indiwul ab ab ab ay ay ci kanam te ñaari xadis yëpp xadis sayyidatu Aisha la comme fiñ la wax sànq cent 902 xam nga xadis 902 901 moo ko jiitu woon te 901 ci sayyidatu Aisha la ko jële woon voilà mooy ci buntu bële 145 baabu ma yuda bihi lil marid loolu comme fii la mais du wax mais euh, euh, benn bi bu Masruq ibn al-Ajda'i Abu Aisha radiyallahu anha li mu jëlee sayyidatu Aisha boobu wax na loolu ak bii boo ko boolee loolu lay nekk même xadis benn xadis bi la voilà kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala noon di neuf cent onze mu ne an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir-rafiqil a'la muttafaqun alayhi kon al imaamul haafidu an-Nawawi rahimahullah mu andil ñu xadiis bi eh, ki nga xam ne daa nekk ci ces derniers instants ana lan lay wax waaw ah zamanul ihtidaar jamono ji nga xamante ne jamonoy sukuraat di jege ana lan ngay loolu nag lu loo xam ne da nekk ci lu la neex ba bés boobu jamono ji critique jooj nga ñëw wax lii déedéet daa fekkoon la nga miinoon yaroon ci sa bopp tàggatoon ci sa bopp nekkoon ci loolu ngay wax booy faatu loolooy dina ñëw te iblis day day day lépp lu am ngir yàqal sa waay parce que lii moom c'est c'est une c'est la dernière occasion waaw non c'est la dernière occasion bu ma koy raté iblis ci ñàkk naa ko te waxoon naa boroom bi ne waat naa ne gaa yi dinaa leen sànk yóbbu leen sawara ñoom tamit comme man dinañ ma fekk foofu waaw la ughwiyannahum la waxoon waat naa ne dinaa leen dinaa leen dinaa leen sànk dinaa leen beewloo moo tax Iblis fi muy gën a ay moyens mooy bu nit ki waaj a faatu moo tax jamono ñu garaaw la moo tax ñiy war a nekk ak ñoom nekk ñoo xamante ne way waa sell lañ ñooy nekk ak waa ji waa génn àddina waaw sinon ñu bari iblis da leen di njuuy moo tax sinutu jaamu yàlla sinutu caaxaan sinutu yooyu jarab am solo gis nga boo fi nekkee sa àddina yëpp caaxaan la waaw yow booy gént rek booy gént boo ko déggee ay ay chanson lay lay gént wala luy jëkk wala yu mel loolu way doon mu ngi doon nelaw yaa subhaanallah sa waay yow xam nga lu tax parce que yow sa journée yëpp ci loolu nga ko dugal waaw non sama yàq ni ma yow nga ne ko sa waay yow yaa ngi gént de nga ko yow biig yaa ngi dégg ngay kii ah sa seetaanum football bi nga war a arrêter ko waaw mooy gis nga noonu nga mel nga xam ne bi ngay inconscient la ngay wax boo moytuwul booy dee lool ngay wax waaw boo moytuwul booy dee kan ci ñun moo bëgg di dee naan bii mujjee wax loolu bii rek malaaka mi xëcc sa ruux sawaay xam nga loolu ñàng na lool ngay présenter sa borom loolu binaa la yow sa bilaa dund gi yëpp bii la teex walla iyaazu billaah moo tax war nañu bàyyi caaxaan dafa yoo xam ne léegi daf ko banaliser ba mel ni dafaa ci newul alors que ay mbir yu yées la yoo xam ne illaa man rahima rabbuk bu la sa borom yërëmul da lay topp waaw te yub'athul mar'u ala ma mata alayhi nit ki la mu faatu ci kaw loolu lañ koy dekkile kon nag nañu faire très attention te bañ a jaaxaane suñu dund bi waaw waaw wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawaahu fattarda la yorent bi la suñu borom waxoon sayyidina Muusa ibnu Imraan ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam ba mu koy woo tuuru Siina Siina waaw gis nga lan ko ci njëkk a wax bokk na ci ba mu ko waxee innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi ssalata li dhikri inna as-saa'ata aatiyatun akaadu ukhfiihaa litujzaa kullu nafsin bimaa tasaa lan la ci teg falaa yasuddannaka anhaa man laa yu'minu bihaa wattaba'a hawaahu fatardaa Allah aaya boo ku nekk ci ñun da ko war di def ci boppam bi tout le temps ginnaaw bi ko borom bi xamalee tawhid man dong lañu war a jaamu innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni waaw amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg amul benn buur boo xam ne ñàkk ko jaamu ay lor lay illa ana xulul man borom bi gis nañ hadith sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu biñ jeexale woon jataay bala ñu génn waaw te ñu fàttali ko bi ñu doon tàmbali jataay bii waaw ne jaam bi bu waxee ah bu waxee ne laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah qaal yaqulu borom bi naan laa ilaha illa ana wahdi la sharika lii voilà jaam bi bu ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ah kudul yàlla moom dong amul associé borom bi na naan amumul benn buur bu ñu war a jaamu kudul man man dong aw ma associé aw ma ku man kuñ may bokkaale bi ko xamee ne lool faamut nii mu ne ba nga xamee nag kooku moom dong nga war a wéetal moom dong nga war a jaamu faamut nii wa aqimi salaa ginnaaw nag sahaada yi li gën rëy lu ma dénk jaam ci kaw suuf mooy julli wa aqimi salaa yow Muusa aqimi salaa del taxawal julli li zikri ngir di ma fàttale ko ak saaboo ma fàttale ko te defoo ko woon gaawal nga dem def ko waaw te nga xam ne gis nga inna saa'ata gis nga saa yawmal qiyaama aatiyatun luy dikk la mu ngi ñëw ak an ukhfiha tuutee def man borom bi ma nëbbu ko ba mu ma ko wax kenn du ma ko wane ngir lan ngir ma fay bu keroogee bakkan bu nekk la mu doon liggéey ci kaw suuf mu ne nag gis nga programme baa ngi noonu jaamu ma wéetal ma te ngay saa saa su ne da lay ci wéetal yàlla ak nekk ci li ma la digal sori yëkkati waaye mu ne ko wala yasuddannaka anha gis nga programme bii ma la tegal mooy programme bépp jullit bu mu la ci dévier bu mu la ci génn ci trajectoire bi ma la teg nii yow Muusa waaye yow jullit bi alayhi salaatu wassalaam waaw man laa yu'minu biha képp koo xam ne gëmul lii gëmul yàlla gëmul ne dañ koo war a wéetal gëmul gëm yàlla gëm liñ ko war a wéetal julli gëmul julli gëmul woor gëmul zakat gëmul li sharia indi kooku est-ce kooku yéen yem yow jullit bi ba nga koy topp ba li la yàlla digal moom nga neenal ko fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha jullit ñi bu ñu xamoon suñu bopp li ñu yàlla digal ab yéefar du tax ñu bas bëgg mbiru àddina du tax ñu bàyyi fii mbiru yàlla topp mbiru Demba wala Nicolas wala yi ko waaw ngir am mbiru àddina ndax borom bi nee na ko boo koy def fa tardaa boo koy def di di di di di torox di alku waaw ah, léegi nañ seet <laughs> pourquoi suñu situation de toroxtaange gi nekk lu tax parce que c'est yàlla teg nañu lii jaar leen fii dañoo jël teg ko ne niñ dege toppal réew jullit bu nekk jëlal benn benn lan la ñu def ak personnellement man ak yow ak keneen ak keneen lan lañu ñu def ak digalu yàlla ak tere yàlla lan la def ak moom est-ce que jëndewuñu ko matin al hayati dunya billahi wallah dëgg la dañ koo jënde poñeetu Euh, addina gu jege gi te gaaw a jeex waaw mooy nan la ñuy soqale ko nan la ñuy nàngame jàpp nañ ne bon boo fi nee ci mbiru l'islam yi doo avancé kadib waaw parce leen koy wax ak mbokkam moo tax it fa tarda googee ah <laughs> seetal rek ndax tarda wuñu wala yabilillah ah yal nañu yàlla aslahana allahu de wa hadana yal nañu yàlla yéwénal te gindiñu waaye xam nga ne fa tërda ji moom am na fa tarda ji wal iyaadu billah kon loolu lañ war a bàyyi xel waaw sinon boo tàmmee lu la neex boo tàmmee lu la neex lu la neex ngay ngay loolu booy dee moom ngay wax ah. waaw fuñ la fekk yaa ngi répété ay ay musique baax na la ngay gént boo moyul booy dee loolu ngay wax parce que booy dee da ngaa foog ne yow yaay yow yaay tànn lu la neex wax lu la neex ngay saalit iblis ñëw fi gàngooram ne man du ma nag ci waa ji nag yëga di loo ko lépp ba mu des benn tiers ay tiers tay lay faatu ma koy may xoole man iblis ba ba mu rëcc ma du ko def day mobiliser gars moo tax al imam al hafiz ibn rajab waaw alxaafiz ibnu rajab alxambali rahimahullahu taala bi muy wax ci bi muy shara arbaina yi waaw sidit yooyu nga xamante ne nii day nelaw ci nit am na ci yu bari nit ki buy waaja faa buy waaja faatu lay dekki wal iyaadu billah waaw waaw ndax iblis day ñëw bëgg koo raree waaye nag dara du leen soob lu dul lu soob yàlla yu wakkirul sa borom te nekk ci li la yàlla digal boo jëlee sa dund gi nuur ko ci caaxaan ah sawaay attention de yoneen saa saa nee na ko nit la nga faatoo noonu ngay dekkee de waaw ku bañ a dee dekkee ci pëjom bul dem fañ koy defee waaw ku bañ a dee ci stade daal bu fa teg sa tànk kan moo la ne doo dee ñaata nit ñoo fa dee boo bëggee dee ci jàkka dee fa baril tànk boo bëggee dee fu baax del baril tànk fu baax waaw kon nag maa yaqulu hu man ya'isa min min hayati koo xam ne jàpp na ne moom leen mu génn àddina ana lan lay wax waaw kon loolu lu ñuy waajal la du da toog ba yaa ngi génn àddina ay saay wax leen ma laa ilaha illa allah waay dina ñëw ci buntu yi laqinu mawtaaku <laughs> loolu da nga koy travailler ci lu jiitu waaw kon kon mu ngi noonu waaw lan lay wax loolu la tudde bunt bi loolu la tudde bunt bi léegi hadith neuf cent onze kon mu ne wa mu ne an Aisha mu ne mu ngi jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne nee na sami'tu an-nabiyya mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa ta moom mustanidun mustanidun mu ngi wéeru ilayya ci man mooy muy waaye génn àddina yaqulu mu ngi naan allahumma ighfir lii allahumma ee borom bi tabaaraka wa taala ighfir yal nag ma yàgg yal nag ma jéggal waaw yal nag ma suturaal al ghufraanu mooy ak sutura waaw yal nag ma yàgg suturaal ci li nga xamante ne nii mooy lépp loo xam ne safaan la warhamni te yal nag ma yërëm wa alhiqni te nga boole ma may ma bi rafiqil a'la yóbbu ma ànd ak àndandoogu kawe ga mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu euh, al hafiz naka noon al Muslim wa Abul Husayn rahmatullah alayhima daal dinañ koy bokk solo al imam al Bukhari hadith yi moom xam nga ne hadith la yoo xam ne da koy tasa tasa tasa tasa tasa tasa tasa tasa la ilaha illallah presque ay fukki bërëb yu wuute wala lu ko jege imam al Bukhari daal dina ko fay indi al imam al hafiz al Nawawi rahimahullahu ta'ala eh, eh, no kii nu tudd eh? Euh, al-Bukhari voilà xoola euh, euh, liñ doon wax sànq bon wala non nañu bàyyi bi waaw ah waaw ah, mooy bi muy wax ne yeneen saa salaam da ne duñu duñu duñu da doon wax ne duñu borom bi du jël benn yonentam alayhi salaam lu dul dina ko wan bërëbam ci àjjana ba pare ne ko nag tànn loo ko waaw léegi yaay seet rek waaw yaay seet bu dee da bëgg ñëw walla boo bëggee def it ñu bala fi waaw <laughs> yow loolu loolu sawaay te amul kenn koo xam ne ci yorent yàlla saa saam ku yàlla lam ko defaloon jot malaaka mi ñëw mu daal di koy repousser déedéet mu ne non damay toog déedéet ku ci nekk ku ci nekk da dem waaw waaw moo tax yenn yi ñi ko amul yàllaa xam lu tax du leen ko jox xam nga ñenn yi gën a koo xam ne bu ko neexoon am lépp këram or lay doon panaal ba pare day xëy du am lu mu ndékkee du am lu mu nekk du di dem di lebi te sa waay manoon am na lu man mais sa bu ñaanoon yàlla am na yu xam yoo xam ne yu ko yàlla defal yoo xam ne dootul ñàkk mais loolu du lool parce que ñoom loolu da leen a taxul a waaw moo tax yeneen saa salaam ne woon borom bi taam ne ko moo mooy moo bi bi nga xam ne yonent bi alay saa salaam nee na boroom bi euh, daf ma te gisoon nañ ko fi nee na daf ma proposé mu mu soppil ma montagne màcc te yëpp def ko or nee ma bañ ma ne ko déedéet yaa laa yaa rob ma ne ko déedéet <laughs> waaw waaw man li ma bëgg mooy di xiif di suur bés di xiif bés waaw moo tax du nekkul an ajjin gis nga ñi am loolu lépp moo tax ñi xamul sa affaire àddina ñor leen moo tax ñu naan ci moo moo tax ñoom léeg-léeg loolu duñ ko gëm dañ naan non non non saa day wax lu ko neex déggal mu ne sawaay bu ko neexoon nekk milliardaire alors que sawaay euh, mu ngi nii yoreel ma xaalis dundam maa ko jox saako man maa ko maa ko maa ko lebal sinon dañ doon xiif sawaay ne moom mënoon na nekk milliard sawaay day wax lu ko neex quoi jaay dañuy jay seen sëriñ si alors que dëgg la man na nekk man na nekk si daa loolu sax moo am waaw moo tax ñi yàlla dénk yenn yi gars yi dañuy foog ne waa sawaay gën a yow sawaay nii hein waaw loolu parce que loolu du ko yitteeloon waaw yow ana kan ci ñun kan ci ñun kan ci ñun mooy mën a mooy mën jël euh, am or ay or loo xamante ne lépp moo ko moom dara du ko ci kii ba pare muy am problème mu deux euros ñun duñu ko def yow moo ko war mooy nga am choix bi choix wu nekk milliardaire ak choix wu bañ a nekk milliardaire di am problème mu deux euros kat ban la ñuy tànn waaye le choix est vite fait ah <laughs> waay <laughs> ba pare nag di lay bon bu ko defee dinaa ci mën a dimbalee ma ne sa bopp nga naan ngay wax nga naan loolu dimbali fan bon yooyu yëpp c'est accessoire da koy wax ngir tranquille sa conscience kese bon ma <laughs> naan bu ko defee ma man cee dimbali nit ñi <laughs> yow bon daal sa wax yi way <laughs> kon euh, lii la yoneen saa salaam doon wax mooy muy waaj a génn àddina la léegi al imaamu Nawawi euh, al-Haafizul Buxaari lañ doon wax bon nañ jël benn rek. ñu jël benn parce que wax naa da ko tas bële euh, bon jarul ñuy jël bon léegi waaw lañ jël bi kitaabul marda baabu tamannil marid al mawt <laughs> mu ne haddathana mu ne moo ta moo niroog bii dëgg-dëgg mu ne haddathana nettali nañ Abdallah ibn Abi Shayba aca mooy kan Abdallah ibn Abi Shayba mooy kan mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba <coughs> xam nga Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Bakr Abdullah benn ma ne yow boo ko xamul bay dama lay descendre dara <laughs> yow kii niñ ko fi yàgg wax nga eh, moom magam ji Usman ah Abu Bakr dakkantalam la mais Abdallah moom laa wax naan la da ngay jël turu yeneen saa sala ak baayam nga nga def contraire bi Muhammad ibn Abdillah moom da ngay wax Abdallah ibn Muhammad moo nekk nii Imaamul Bukhari wax naa la imaamu muslim moo ëpp lu muy jële moom seen la mais imaamu muslim ëpp lu muy jële ci moom mais imaamul buxaari day jële ci moom moo tax mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad ah mu ne nettali nañu Abdullah Abdullah ibn Abi Shayba la wax muy Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abu Usama mu ne ki ñu nettali ma Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi moom liñ ko fi tudd temps yi bari na asbatu man ah, rawa an Thabit hmm? muy Hammad ibn no non non du kii de saa <laughs> ngi jiw Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama ak kii bokkul wala kii Hammad mooy Hammad yi dañu bari xam nga Hammad ibn Salama mooy ci gën dëgër ki jële ci Saabit am Hammad ibn Zayd ah mooy ki nga xamante ne moo gën a dëgër beneen Hammaad bi ñoom ñëpp basar yu na la alors que Hammaad bi Kuufi la voilà <laughs> Hammaad ibn Usaama Abu Usaama ibn Zayd kële Hammaad ibn Salama ibn Dinar kii Hammaad ibn Zayd kële Hammaad ibn Zayd ibn Dirham voilà mais Dirham bi moo gën a dëgër Dinar bi <laughs> xam nga Dinar Euh, mooy pièce en boobu dirham mooy dërëm mooy en argent lay doon mais bu dee ci wàllu riwaaya Hammaad ibn Zayd moo gën a dëgër moo tax imaamul Buxaari moom la solo jëlewul ci Hammaad ibn Salama Abu Usaama mii nag mooy Hammaad Hammaad la du doon ibn Usaama ibn Zaydin al-Qurashi euh, moom itam fiqa waaw <laughs> waaw mais moom kuufi la ñaar ñëli ñoom ñoom ñoo doon Basri la woon Hammaad ibn Zayd Hammaad ibn Salama basariyuuna lañ kii nii moom nekkoon ki nga xamante ne mooy alhamdu lillahi nekkoon ki nga xamante ne mooy Kuufa kon nag mu ne kon haddathana Abu Usaama an an Hisham mu jële ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad mbokk sayyidatu Khadija radiyallahu anha mooy nekk doomu Seydina Zubayr ibn al-Awwam Hisham moo sëtu Urwa ibn Zubayr an Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr mu jëla ko ci mbokkam Abdallah Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn al-Awwam al-Qurashi Abu Yahya al-Madani al-Hijazi rahmatullah alayhi annahu qaala sami'tu Aishata mu ne man di dégg naa Abbad euh, euh, di euh, yaay Aisha maamam la ko wax waaw ndax maamam bu jigéen mooy sayyidatu Asma waaw te ñoom ñi e jamono ji seen maam boobu mu ngi dund sayyidatu Asma wax naa la moo gën a gudd fan moo mujjee ci sayyidatu Aisha génn na àddina lu yàgg sayyidatu Asma di dund doomam ji Abdallah sax dafa génn àddina yàggul ci la dooru génn àddina moom sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu mais doomam yi sayyidatu Aisha dañu takkuwoon ak moom ak sëtam yi moo tax yu ba ñoom li ñu jële ci sayyidatu Aisha moo ëpp seen yaay ak seen seen yaay voilà mu ne Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr qaala ne sami'tu man de dégg naa Aïcha mooy maamam maamam ju jigéen la waaw parce que Abdallah ibn Zubayr moo tax euh, yeneen saa sallam ba ba sayyidatu ne mais yeneen saa sallam man euh, sa soxna yi fii yëpp ñoom am nañu dàkkantal mooy mu nangam mu nangam Ummu Salama par exemple ak yooyu léegi euh, man aw mu ne ko léegi mu ne ko jëlal sa doomu sa doom ji euh, ummu abdillah <laughs> te du mooy doomu sœuram grande sœuram doomu sayyidatu asma muy abdallah ibn zubayr mu ne ko léegi yow yow yaay ummu abdillah yaay yaayu voilà di doomu sayyidatu asma kon kii nag doomu abdallah boobu la mu ne man di dégg naa aïsha te ñoom ñëpp a ngi dund ah, kenn faatuwu ci woon <laughs> <laughs> mooy Abdallah mu ngi fi woon parce que Abdallah wax naa la sànq dafa gaañu yàggul yaay ji di Asma dooru génn àddina ca année soixante dix yooyu ca jamonoy al mi nga xam ne ak yéemeem soo ko takk weesu na ko kon mu ne sami'tu Aisha mu ne man di damaa dégg Aisha man Abbad radiyallahu anha yaqulu qaalat qaalat ah sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa musanidun ilayhi yaqulu allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir-rafiq voilà bii bir-rafiq yokku ci al-a'la mais ñëw na feneen waaw beneen bi lamma marida an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-marad alladhi maata fiihi jaaqa fii ja'ala yaqulu fi-r-rafiq al-a'la mu ne kon damaa dégg yoon saa sa dox yàlla yàlla nag ma jéggal yërëm ma te yóbbu ma ci àndandoo bu kawe ba kanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi ko di kitaabu fadaa'il as-sahaaba radiyallahu anhum fi fadli Aisha radiyallahu ta'ala anil jamii' eh? mu ne haddathanaa Qutaybatu ibn Sa'id mu ne nettali nañu Qutaybatu ibn Sa'id eh? mu Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ad-Daghafi al-Balkhi Abu Rajaa Abu Raja al-Baghlani rahimahullahu ta'ala an Malik an Malik mu jël ko ci Malik ibn Anas muy imaamu daaril hijra Malik ibn Anas ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman muy Abu Abdillah imaamu daaril hijra muy ngir mi fii ma ci li nga xam ne nag dañ ko doon jàng muy dégg waxoon naa la imaamu Malik du toog di jàngale hadith ci di am na ñu ko defal exceptionnellement. <laughs> waaw ci taalibeem yi euh, mais moom doon loon def noonu an Hisham ibn Urwa imam Malik mooy Hisham bi imamul Bukhari yi fu càllaleen bi gis nga ci moom la jaar voilà ñoom Abu Usama moo ko jële ci Hisham fii nag imaamu Malik moom moo ko jële ci Hisham ibn Urwa gis nañ ko sànq ibn Zubayr ibn al-Awwam an Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr jël ko ci mbokkam mi moom gis nañ ko tamit an Aisha radiyallahu anha anna akhbarathu annaha sami'at mu ne moom euh, da koo xabaare sayyidatu Aisha ne ko yonent sallallahu alayhi mu ne moom dégg na yonent sallallahu alayhi wasallam yaqulu qabla an yamut laata muy génn àddina wa huwa musnidun ila sadri te mu ngi wéeru woon ci sama dënn wa wa wa wa asghat ilayya nee na ilayhi mu déglu ci li mu doon wax wa huwa yaqulu mu ngi naan allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir rafiq mu ne allahumma ah, ighfir li yàlla ma jéggal warhamni te daal may yéen wa alhiqni te nga yóbbu ma def ma ma ci ar-rafiq muy àndandoo mag ba kon nii la ko al imaamu daal di solowe léegi lii nii imaamu Nawawi rahimahullah tax ma ndi fi mooy kon jaam bi fexeel miinalal salaam nañ di wax allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la loolu la bëgg a wax boo ko miinee boo génn booy waaj a génn àddina bu ñëwul ñi nekk sa di la ko jéema talqiin di la ko jéem ma dikk ngir wax la ko fàttali la ko day yomb mu ñëwaat waaw waaw mais bu dee ne tàmboo ko dem ñu wax la nga am waxuma dara bañ naa bañ waaw te lool <laughs> c'est grave ba pare yëkkati benn son deewe ko loolu c'est grave wal iyaazu billah wulululululul waaw duuri dee loolu baaxut <laughs> waaw kon nag mooy lii nii nit ki foog da koy tàmmal boppam bu ko defee buy waayu génn àddina mu bari yoo xam ne mooy zikrullah la rek waaw bari looy tudd turu yàlla waaw nga xam ne nit ki fu mu nekk sax bu tiitee lay tudd yàlla bu kontaanee tudd yàlla bu adi boo ko fekk rek waaw boo taxoon yeneen way saa saam ne woon waaja bul deñ sa làmmiñ di tooy di tudd turu yàlla waaw sikkar sikkar dafa baax waaw zikrullah di fàttaliku yàlla di tudd yàlla di mentionner le nom d'Allah il faut faire hein faut que tu fasses partie des zikreurs ñi nga xam ne ñoom ñooy zikrullah di zikrullah di fàttaliku yàlla kon loolu lii da la koy may te bokk na ci kaddu yi nga xam ne nit ki na ko miinal boppam ba bu ko defee buy waaj a génn àddina bu demee daal ba ah jàpp na ne ndax lool day am gisoon nañ Sa'd ibn Abi Waqqas keroog lu wax <laughs> ah damaa feebar feebar boo xam ne xaj hajjatul wadaa man moom jàppoon naa damay faatu. yu mel noonu xam nga nit loolu da koy dal léeg-léeg mu dàpp ne faat yé commencé di def naan ah, ngeen defal ma lii ci saa alal ji ngeen defal ma lii loolu nag yeneen saa saa waxoon na <laughs> gisoon nañ fi xarism na woon waa ji day day am alal du dépenser dara bàyyi bay waaja dee defal ma kii sa joxal leen ma diw nangam ak nangam yooyu du ko jariñ dara ah. <laughs> ndax ba muy wér daa bëgg a xañ ñi koy doon rek <laughs> bëgg leen a yow ba nga amee bala leeree ne am nga yaakaar ci dund masoon nangu def lool alal ji kay sa bopp kese ak say intérêt léegi yaa génn àddina nga ne boo gars yi de toute façon dañ maa nar a doon kese léegi jëlal lépp ngeen defal ma ko ci jàkka ji kenn du ko ci def bon bon man day def ci jàkka ji <laughs> jël leen alal yi yëpp def ci jàkka ji ñu ne la mukk du mën a nekk ñoom bañ nga naan lan bokk na ci waxtu yi nga xam ne du dox waaw bàyyi bay waaj faatu. bëgg a déléguer tout yóbbu dañ naan la mukk mukk waaw booy wax li wax la yone saa saa waxoon boo ne as-sulus ñu ne la waaw ak sulus wa sulusu kathir aw kabir xanaa booy dénkaane moom sulus bi bu ko dépassé sulus un tiers waaw te loolu sax bari na waaw wala euh, euh, rëy na kon loolu lu am am solo la dañuy tàmm di wax di tudd yàlla di fàttaliku yàlla moo taxoon mu ne woon Ibn Abbas ihfazillaha yahfazuk wattul yàlla ci sa lépp gis nga booy faatu ak boo nee ci problème ak difficulté borom bi moo lay wattu bu boobaa moo lay wattu ci iblis yi nga xam ne dañuy day délégué ñéppam ngir ñu yàqal la duñ la mënal dara waaw nga faatoo ni mu gën a rafet waaw nga faatoo ni mu gën a rafet iblis bi ci man dara waaw mu nekk koo xam ne day kuttus lu tax parce que da miinaloon sa bopp jaamu yàlla da nga miinaloon sa bopp tudd yàlla danga nga miinoon sa bopp sikkar mu ngi noonu waaw ihfazillah tajidhu tijahak waaw bés boo amee problème wattul yàlla teetal yàlla ci digalum yi teram yi diineem ji nekk itamu tax nga seet ndax doo nekkee ci difficulté yàlla dina la seetaan déedéet léegi yeneen saa saa keroog bi muy gàddaay gaa yi di ko wër fu ne ba ñëw ba tiim ko nar koo gis moom Seydina Abu Bakar ba Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ya Rasulullah law anna ahadahum ah, nazara tahta qadamayhi la ra'ana yeneen saa saa bu kenn ci ñoom xooloon ci suufu ndëgg tànkam di lañu gis mu ne ko ya Babak ma zannuka bisnayni Allahu thalithuhuma mu ne ko ya Abu Bakar waaw lan ngay njort lan ngay xalaat ci ñaar nit ñoo xamante ne yàlla mooy seen ñetteel waaw waaw kon loolu la id yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha ma'ana waaw yàlla doo nekk ci mbiram nekk ci difficulté mu seetaan la déedéet jaal benn bi mën na laa bàyyi noonu ngir tester la xool sa résistance ak tamit wóolu gi nga ko wóolu mais wal aqibatu lil muttaqin la wax mujjanteelu mbir yi moom ñi ragal yàlla laa koy jox kon nag loolu lu am am solo la kon al imaamu al-Hafiz an-Nawawi dañ ciy teg bi ci tegu parce que bi ci tegu moom bi ñoo niroo voilà bi mook bi daanaka ñoom ñoo daal di niroo moo tax jaru